yacmaluuna lahu maa yashaa'u min maxaariba wa tamaathiila wa jifaanin kaljawaabi wa quduurin raasiyaat icmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilun min cibaadiya shakuur suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak ñett mu ne bi muy wax kon ñu ngi woon fan ci jataay bi weesu li mu tàggatal sayyidina Sulaymaan ibn daawud ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam mu ne moo ko tàggatal ngelaw yi nga xam ne am xëyam moom doxuloo xam ne weer nga ko waroon a dox moom cim xëy bu balaa balaa jant bee nekk ci ci balaa balaa jant bee nekk tisbaar di jot heure zawal balaa jot moom loo xam ne ci weer bu xëyee weer nga ko doon dox moom ci jamono jooju suba gi ba ni nga xam ne waxtu zawal la koy dox waaye ngoon gi it naka noonu mooy ne nga gis ne kon loo xam ne ci bésub lumbo moom moom moom lim ciy def nit bu ko doon dox ñaari weer la ko waroon a dox distance boo bële ngir xotti distance boo bële moom mu def ko ci benn bés mooy loo xam ne doxub ñaari weer moom ci benn bés la koy dox wala rek nga ne doxub weer xaaju bés la koy dox kon nag loolu la ko ngelaw li di yóbbu suñu borom bu tàggatal ko li nga xamante ne mooy maadin yi yi nga xam ne mooy mbell yi nga xamante ne nii miin yi nga xam ne fa la cuivre bi nekk mu daal di koy nooyalal daal di koy xóoyalal nga xam ne lu luñ ci soxla rek dañuy jël di ko defar te jinne yi ñooy dem di ko jëli moo tax mu ne wa minal jinne te jinne yi ñoo xam ne man maa leen tàggatal ñu koy liggéeyal te amuñu sañ-sañu di bañ di jéng ci bañ koo topp te képp koo xam ne jéng nga ñu jox la service ngay bañ maa koy masal mbugal moo xam ne mu tar la fii ci àddina ak alaaxira mu ne na fii nag lañu war a jël tey mu ne yaamaluuna ñoom jinne yoo yële yaamaluuna lahu dañ koy tabaxal lahu ñeel ko moom maa yashaa'u lépp loo xamante ne nii lu ko soob la mooy ne ñoom dañ koy liggéeyal lu ko soob rek Seydina Sulaymaan daal alayhi salaam mooy li ñu waxoon rek ci laaya saat bi li ne ko defal yow daal mu ngi noonu jox naa la lu la neex mooy daal carte blanche waaw fam nun aw am sit bi ghayri xisaab hada ata'una lii lépp mooy suñu may gu la defal comme que danga maa ñaan nga xam ne maa mën a joxe defal waa la jox lii yépp fam nun mayeel joxeel def ci lu la neex am am si wala nga téye xañal ku la neex bi xeyri xisaab te duma la xisaab moo tax wax joo dégg ñu naan la Seydina Daawud ah, Sulaymaan alayhi salaatu wasalaam lool ñuy nettali naan yawmal qiyaam mooy mujjee dugg ci sa ah, euh, borom borom yonent yi alayhi salaatu wasalaam àjjana ndax nguur bi ko borom bi joxoon loolu noonu demewul noonu loolu noonu demewul noonu de borom bi moo wax fii lu leer nañ ci suuratu Saad ne ko ba lii lépp naan dañ koy xisaab moo tax xisaab alalam gu bari ga lam gu rëy ga ko boroom gi joxoon lool moo tax moo yéex a dugg àjjana ci yonent yi loolu wax ju ñaaw jooju mooy lan loolu demewul noonu moom yoroon dee na ko maa la jox lii lépp joxeel wala nga xañe lu la neex te amul lu ma lay saytu kooku kon nga ne kooku dañ ko doon saytu kon da ngaa bëgg a wax kon borom bi li mu wax nii wal iyaazu billah kon loolu dafa am yenn nettali yoo xam ne wax dëgg jar naa bañ a wax sama xel sax da cay dem parce que keroog bëggoon naa koo souligner mais dama koo fàtte woon waaye walillahi alhamdu wal minna mooy wax yooyu dafa am yoo xam ne jarul ay xel mu rëy yenn yi boo ko gisee li leer alxuraan da koy dàq nga teg ko fële te bañ koy nettali lu dul ngay leeral ne wax jii nii demewul noonu wallahu ta'ala mu ne yaamaluuna lahu ñoom jinne yi dañ koy liggéeyal maa yashaa'u lu mu soob rek min mahaariba ci ay yoo xamante ne am ñu ne ay masaajid la mooy foo xamante ne mooy fu muy jaamoo yàlla xam nga ñoom amuñu fu ñu doon wax naan fii masjid mooy mooy fu ñuy loolu ñoom doonuñ ko am mooy mooy comme ñun li ñuy tuddee jàkk ju rëy doon nañ am ay temple yoo xam ne dañ fa doon jaamoo seen boroom am ñu ne loolu la mooy ne loolu lay wax am ñu ne déedéet mooy ay ay tabax la ay njéendi yu rëy rëy yoo xam ne moom lañ koy doon defaral di ko tabaxal ñoom jinne yi wa tamaasiila ak li nga xam ne ay statue mooy yi nga xam ne ay statue mooy jamono yooyu mooy statue ñun ci suñu sharia bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xaram ndax yonent bi alayhi salaam bari na ci ay euh, laaya yoo xam ne comme fi mu wax ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam xadiis yi nekk ci saxiix yeeg yooyu mu ne laana allahu almusawwir laana rasulullah bi nga xam ne mooy ki nga xamante ne moom yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu ne inna ashaaba haadihi suwar yu'adhabuuna yawmal qiyaama ba pare ñu naan di wax ahyu ahiwu maa xalaqtum mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu nee ci saxiixayni jële ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu na bi rëbb na ñi nga xam ne ñooy defar statue yi te tamit yawmal qiyaam borom bi dalaan leen aywa léegi yéen dekkil leen li ngeen xam ne yéen a ko yéen a ko yéen a ko bind yéen a ko doon def doo yëpp dafa bari loolu yoo xamante ne ay aaya yoo xam ne yooyu ay ay xadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam luy wone ne moom dafa xaraam fii ci li nga xamante ne nii mooy ci suñu sharia ak beneen bi naan inna min ashaddi nnaasi adaban yawma alqiyama alladina yushabbihuuna bi xalqillahi azza wa jalla comme ni nga xam ne noonu la ko al imam al buxaari ak imam muslim ak seen sëriñ imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo mu ne ñi gën a tar ñi nga xamante ne bokk na ci ñi gën a tar bugal ëllëg yawmal qiyaam mooy ñii niru niralu mbindum borom bi tabaraka wa taala kon loolu mooy leer na kene ñun suñu sharia dafa nekk loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaam daf koo tere te xadis boobu jële nañ ko ci mawlaana ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda ak ñeneen ñoom mawlaana ibnu Abbaas ak ñeneen ak ñeneen kon loolu dafa leer waaye am na ñenn ñoo xam ne dañuy sukkandikoo ci laaya yi ak laaya ba suñu boroom doon wax naan Seydina Daaw ki euh, Seydina ki nga xamante ne nii mooy Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la doon wax naan ci suuratul maa'ida naan leen man damay dama leen di dama leen di ëffal mooy dama leen di euh, jël sama loxo ma daal di leen defaral loo xamante ne nii ka hay'ati tayri loo xam ne day yor euh, forme picc léegi ma ëf ko mu bi mu mooy borom bi naan rek bi nii mu daal di dund bi idni loolu ñu ciy sukkandikoo loolu mooy loolu dëgërul loolu mooy ñoom seen sharia loolu la woon dara newu ci woon waaye ñun suñu sharia yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko xaraamal borom bi xaraamal ci làmmiñam que ne loolu dafa xaraam léegi nag ba mu des am na yoo xam ne tamit mooy ne dañ koy jéggale comme yi nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne day am jëmm yooyu dañ koy xaraamal ba mu des bu dee comme doomu tubaab yi ak yi nga xamante ni waaye foofu mu nekk lu normal quoi quant à ay baar bi mu sol ay daggit loolu moom baaxul tàmbal xale yi ñu sol ay daggit jox leen ab baar bi boo xam ne solul dara doomu tubaab yi solu dara loolu déedéet loolu loolu mooy du doomu tubaab bi ci boppam pour xale yi kenn xaraamalu ko loolu mën nañ dañ leen ko woyofal sayyidatu Aisha da doon fowe ci yu mel noonu waaye bokkul ak ñun yii ay baar bi yii léegi sax baar bi gis naa ne ñenn ñi am na baar bi yoo xam dañ koy solal lu jot waa loolu baax na yu mel noonu mooy peluche yu mel noonu xale yi di ci fowe doomu tubaab yi li wolof yi di wax yooyu man naa nekk loolu moom borom bi tabaaraka wa taala moo ñu ko permettre ci lam nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yi nga xamante ne ay bonhomme de mu ne xale yi defar ay bonhomme de yu toog ne nii mooy façon yooyu daal ak tamit ci pat à ah, modeler yi xale yi di defar def loo xam ne day am forme taxaw loolu moom it garaawul ak yi nga xam ne gâteau yi nga xam ne dañ leen koy defar noonu ngir lekk leen après loolu dara newu ci kon wa yaamaluuna wallahu taala alam kon ñuy jëf lu ko soob min ba ci ay njéndi wala ay ay jàkk ay bërëbu jaamu yàlla wa tamathila ak di ko defaral ay satu wa jifaanin ak yoo xam ne ay cinkal jawaabi yoo xam ne dañoo rëy rëy rëy mel ni mbalka yooyu ndax rëyaay wa quduurin wa jifaanin ay ndab wa ay ndab yu rëy rëy wa quduurin ak ay cin raasiyaatin yoo xam ne yu rëy te samp nga xam ne ndax ñu doon lekk ci ay waaju ay ñoñam ñoo bari woon Seydina Sulaymaan xam nga ku yor nguur googu gu toll noonu jinne yeeg nit ñi ñépp moo leen doon dundal léegi nag affaire bi nag dafa doon bari moom la borom bi di wax nii ne xuduurin raasiyaat ay cin yoo xam ne yu dëgër te dëgër te sampu i'malu suñu borom nag ne leen jëf leen ala daawuda yéen yaa kër yonent àlla daawud di waa kër seydinaa sulaymaan alayhi salaatu wassalaam shukran jëf jaa nga xam ne moom mooy sant yàlla lool mooy wane ne kon sant yàlla yemul rek ma wax ko ci sama làmmiñ ne maa ngi sant yàlla déedéet jëf ji ngay jëf di julli di woor di jaamu borom bi di di dimbali jaam yi te borom bi kese ngay xool lépp borom bi nga ciy gis defoo ngir kenn yëkkatiwoo ngir kenn tegoo ngir kenn ngir borom bi loolu mooy sant yàlla gi gën rëy te lool mooy jëf gi i'malu mu ne jëf leen ala daawuda yéen waa kër yaar yàlla daawud sa yonente yàlla daawud alayhi salaam shukran jëf jaa nga xam ne sant yàlla la waaye wa qalilun lu néew min ibadiya ci sama jaam yi ash ñoom ñooy sant de dëgg-dëgg lool la mu ne nag kaay ma wax la gis nga jinne yi keroog mooy bañ ne ak nit ñi jamonoy Seydina Sulaymaan ne jinne yi dañoo xam kumpa lu xawul suñu borom ne kaay ma wax la ñoom jamono jooju ñoom li leen borom bi doon yombalal ñu gis jinne yi ñépp nit ñi di leen gis mais dañoo jàppoon ne jinne yi fii mu ne am na ñu leen ëppalee ndax dañoo xam lii xew ëllëg suñu borom ne demewul noonu kaay ma wax leen lu tax falamma ba nga xam ne qadayna alayhi al mawta ci laa dogal ci Seydina Sulaymaan bésub faatoom ba mu jotee ba nga xam ne dee gi ma bind ci ñépp ba mu jotee ci moom maa dallahum tegtalu leen ala mawtihi ci faatoom illaa lu dul dàbbatul ardi li nga xam ne mooy max lay dukkat ci suuf muy max ga max gi ermite yi témmit yi ñoom yaqulu min saatahu mooy bant ba mu yoroon fa mu taxawoon di julli jàppar bu ci bant bi foofu la ko borom bi jëlee ruuxam moom bakkanam Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam mu faatu wéeru noonu jàppandu ci kii bi noonu la ko boroom bi def ngir la tëb jinne yi ñu ngi fi di liggéey liggéey yu metti xamul ne sax génn na àddina suñu boroom ne gis nga nan la moo leen ko xam kenn xamalu leen def génn na àddina lu dul max gi moo lekk bant ba mu doon sukkatoo ba mu ba mu doon téye di ci wéeru ba nga xamante mooy lekk na ko kon mu mooy yàgg na mooy ne kon yàgg na fa taxaw noonu gaa yi foog ni moom mu ngi dund ko waa di daw di ko liggéeyal ba léegi te moom buusewul ñu foog ne ah daa nekk ci jaamu yàlla yi contemplation yu kawe yi mu nekk ak boroomam tabaaraka wa taala max yi ñëw di lekk bant bi di lekk bant bi fala maa xarra bi nga xam ne ci la daan woom Seydina Sulaymaan alayhi salaam tabayyanatil jinnu ci la jinne yi leer xam ne eh, an law kaanu ya'lamuuna al-ghayba jinne yi seen xam ne ñoom bu xamoon kumpa nekk ko lii xew suba kon doon nañ xam ne kii faatu na bu yàgg tey bu ñu xamoon kumpa waay waay maa labisu ñu woon sax fil adaabi ci mbugal mii almuhiin gu doyale gi lu tax borom bi tudde liggéey bi ñu doon def al adaabul muhiin parce que ñoom neexu leen woon mooy ne borom bi moo leen forcer que ne yéen ni ngeen di nekk ñu bon ñépp jinne yi ci borom ñoom ñépp da leen a forcer ne yéen da ngeen koy liggéeyal aywa loolu nag ñoom <laughs> comme nga amuñu woon possibilité bañ moo tax ñoom <laughs> buñ ci ma doon nekk dañuy jàpp ne mbir mi am buggal na ci ñoom waaye ñu woon a def neneen loolu moo tax boroom bi ne gis nga jinne yi bu ñu xamoon <laughs> ne moos waaye xam nañu ëllëg kon gis nga bañ xalee ne faatu la lañu naan fees bàyyi ko fi dem seen yoon waaye dara lañ ci xamul loolu lépp borom bi li ñuy wan ne bàyyi leen ci maaman yi ngeen jëm te mënuñu tous ak façon yooyu gisaanekat yi seen alal la ñuy def yàq seen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 mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin